baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudxina fi l ard maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudxina fi l ard turiiduuna arda addunyaa wallahu yuriidu laaxira wallahu casiizun xakiim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di ñëw fii nag di wax loo xamante ne nii ab beneen wuute la woon boo xam ne ci ghazwatu badrin loo xam ne saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum dañ cee wuute woon ginnaaw màng yi te loolu lañ gisoon moom la ubbee woon li nga xam ne mooy saar bi ci yasaluunaka anil anfaal waxal nag mooy mooy loolale te fàttalekul waxu seydinaa wa mawlaana ubaadatu ibn saamiti radiyallahu taala anhu wa anhu wa ardah ca ñene woon ñii ne ñoo gën a yelloo màng meen ñee ne ñun ñoo ko gën a yelloo ñeneen ñi ne ñoo ko gën a yelloo waaye lool benn xëccoo la woon mu am beneen boo xamante ne ak wuute la boo xam ne nag bu amoon la ci loo xam ne ay avis la woon nag mooy joxe seen xalaat ci wàllu waa léegi xare bi jeex na bañ jàpp prisonnier yi wommat leen fa nga xam ne mooy toolub xare ba ca Badar ëndi leen Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu léegi ana nan la ñuy def ci prisonnier yi loolu li ko leeral mooy xadiis mi nga xamante ne nii qad rawaahu alimaam muslim ibn al-hajjaaj al-qushayri an-naysaabuuri raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo na ko noonu sëriñamit solo na ko di al imaamu ahmad ak mbokku taalibeem di seydinaa al imaamu abu daawud as-sijistaani yu ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii loolu nag mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu nekk roog bi nga xam ne ci la ñu boom ci la borom bi boom mushrikuuna yi gis nga ñoom li ñu doon waxe lamma hazama allahu almushrikiina yawma yow ma badr neewul ñun bi ñu gañee de dane bi borom bi boomee yéefér yi bokkaalekat yi keroog ba badar léegi nag rey ci ñoom li nga xamante ne nii mooy juróom-ñaar fukk muy 70 ñu jàpp ci ñoom ay prisonniers 70 yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laaj abiwu xalaatu seydina abu bakar ak Seydina Omar ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ñett ñii seen laaj seen ci mbir yi voilà loolu yépp di ñu wan ne mooy wax ji nga xam ne mooy waxu naan képp ku la ne te waxoon nañ ko bi ñu nekkee suuratu suuraa bi ñu ko doon gis ne la suuraa mooy démocratie kooku waxul dëgg voilà bëgg nag lu neex tubaab yeeg gaa yi xalaate noonook tubaab yu ñuul yi ak tamit bëgg ñu ne dañoo nekk japasoo ko ne yii yëpp alxuraan waxoon na ko loolu waxu caaxaan la alxuraan ma solo wax démocratie te ku xam démocratie dëgg-dëgg xam li nga xam ne moom la alxuraan di woote yow nga tey ko naan moom la damay ragal yow ak façon naafiq nekk ci sa biir xol wal iyaadu billah ndax loolu moo xam ngeen ne sore na yonent mi alayhi salaatu wassalaam kon laaj xalaatu seydina abu bakar ak seydina umar ak seydina ali radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi nag Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko yaa yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam danga maa laaj sama xalaat ci wàllu prisonniers yi nan lañ leen di def man de damaa gis ni ñii suñu doomi bàyyi tex lañ te tamit ñoo bokk deret même bu dee bokkuñu <clears throat> li nga xamante ne mooy diine suñuy mbokk lañu ci wàllu deret te nag man gis naa li ma gis man Abu Bakar <clears throat> radiyallahu anhu mooy ñu jël ci ñoom li nga xamante ne mooy rançon am ndàmpaay boo xam ne lañ leen di laaj ku nekk ñu indi ko ngir mën a jënd seen seen liberté seen jënd seenu seen seen seen ngir mën a libre léegi nag bu ko defee ñun loolu ñu jël ci ñoom dajale ko alal jooju mu nekk alal joo xam ne dañ koy jël mën a waajalaat ci seen kaw ngir buñ ñu naree songaat ëllëg ñu mën leen a gën a mën duma te tamit beneen mbir lu am na mooy ne amaana borom bi tabaraka wa taala daal di def ci ñoom nii buñ leen bàyyee ñu dund te laaj leen loolu borom bi def ñoom ñu gin mu gindi leen ñu nekk ay jullit yoo xamante xamante ne dañuy ñëw gën a dëgëral diine ji ñu nekk kon nag loolu man laa gis léegi nag bii du Seydina Abu Bakar waxee loolu yonente mi alayhi salaatu ne ko yow nag ne Umar maa maa tara ya al-Khattab ne ko yow ibn al lan bi gis ci mbir yi mooy lan moo ci sa xalaat Seydina Omar radiyallahu taala anhu wa arda ne ko man yonent bi alayhi salaatu salaam man de gisuma li Seydina Abu Bakar mii gis radiyallahu anhu man gis nga lan laa gis mooy nga may ma jox ma permission gis nga ci diw mee nga xam ne man sama mbokk la ñun ñoo bokk famille te ñoo bokk benn askan koo xam ne ku ko jege la woon te bokkoon ci yéeféer yi ñu jàpp prisonnier nga jox ma ci ndigal ma jël sama jaasi bi ku jor cor da am léegi ma faat ko mu dee léegi nag bu ko defee Seydina Ali mii toog nga daal di jël aqil gis nga aqil frère am mag grand frère am bii bokkoon ci yéeféer yi ñëw doon ñu xeex nga daal di jox jaasi Seydina Ali ne ko rey ko mu dóor ko doq ci jaasi ci doq aqil day léegi moom itam léegi Hamza kanta Seydina Hamza nii tamit moom mii nga daal di koy jox gis nga mbokkam nii nga xam ne ku ko jege la mbokkam moom nag <laughs> tuddul ma waaye tuddul kan la waaye bon frère la wax te frère Seydina Hamza kenn la woon voilà gis nga teggi nii mooy bëgguñu tudd xam nga fee nee nañ aqil waaye gis nga biñ ñëwee ba koo xam ne moom vraiment dafa gën a jege yonent bi alayhi salaatu salaam te ci biti nii mooy ah kilifa la ci moom ci wàllu que ne magu baay rakku baayam la mooy tudd ko voilà dane Hamza mu moom dañ ko jox jaas yi radiyallahu anhu mu faat ki nga xam ne mbokkam la mooy frère am la tam jege ko te ko xam nañ ne kan lañ fi jàppoon prisonnier keroog <laughs> tam mooy Seydina <laughs> al abbas ibn abdil muttalib bàyyi Seydina mawlana ibn abbas radiyallahu anhu xam nga ci yéeféer yi la àndoon waxoon nañ na kero bokkoon na ci prisonnier yi waaye teggin yu rëy moo tax kenn tuddul ne moom la <laughs> na Hamza ne na rayu abbas mii déedéet dóor ko dox bu ko jaasi ci dox bu ko defee moom mu faatu mooy mbokkam mi daal la wax léegi nag mu ngi noonu ba bu ko defee yàlla xam ne man Omar gis nga yàlla xam ne ñun gis nga ñun ah ñun jullit ñi amuñu benn ay ay ay raayalante gannaaw ay nooyal ci côté yéeféri ya ah, ay nii ay xaaral ma ñëw non ay kii nooy leen déedéedéedéed ay bay benn nooyal duñ ko jëlee ci ñun leer ndax ñii nii gis nga ñii ñu fi jàpp ñooy seen kilifa yu rëy ñooy seen bopp yi nga xam ne ñoo leen jiite ci mbon ñu leen defee nii loolu dina tax dina jàngal gaay ci gannaaw léegi nag loolu mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib kenn déggu ko mu wax allah <laughs> Seydina Ali <laughs> lii lu yéeme la moom dafa tàmm yu mel nii yoo xamante ne nii te lii nii mu def nii du tey la commencé def de waaw yàgg na koo def yonent bi sallallahu alayhi wasallam di laaj nga gis keroog biñ laajee. am na beneen euh, kii boo xam ne def cee jugoon boo xam ne ci yeneen riwaaya yoo xam ne dañ ne keneen ko wax mooy Seydina Abdallah ibn Rawaha al ansaar yi bokkoon ci waa lansaar moom boobu dañ ne ñoom ñépp lañ laaj Seydina Abu Bakar teeke moo wax ak Seydina Omar ak Seydina Abdurrahman ab Abdallah ibn Rawaha te Seydina Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu moom li mu wax ak li Seydina Omar wax xaw nañoo jege Seydina Omar moom dane jox leen way jaasi ku nekk ñu xool ki nga bokkal ci prisonniers yi yow nga rayal ko sa bopp kanta Seydina Abdullah Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu dane nañ leen dugal ci benn xur woo xam ne fa nga leen di dugal taal leen taal leen foofu ñu jeex man ma mi alayhi salaam loolu laa gis mais ñooñu rek nga dégg ñu wax Seydina Ali waxul de non waxul parce que mooy ay nekk fi wan waxoon naa mooy bu dee ne yow li nga waroon a wax am na ku ko jot a wax jawul ngay wax. wala boog yow boo gisee ne bon man lii li gën mooy ma noppi rek gis ne looloo gën nga noppi rek loolu la mais ñun suñu discussion yi suñu yu bari tardeel na mooy koo xam ne da ngay ñëw ñuy wax ci lenn nga gis daanaka ñi wax dara képp ku jóg ne man de li ma waroon a wax sax diw xasoon na koo wax waaye yow da ngaa waroon a noppi bu ko defee ñu mën a am temps mën a teel a dem nekk ci yeneen waaye daanaka ku tëb ne man de li ma naroon a wax sax diw ma na koo wax waa loolu xam nga saxaaba yi fii ñi demoon ci xare bi liñ bari ñaari nit kese wax bu baree ba bari ñett te liñ bare woon xoolal trois cent et ñaari nit wax wala ñett yow loolu xalaatoon nga ci ñun mu xew wal iyaadu billah kon nag bi loolu xewee nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon ñaari xabaar ñaari idée yooyu biñ jógee daal moom nag mu jeng jëm ci li nga xam ne moom la Seydina as-Siddiq daal di wax muy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne alhamdulillah bu fi kenn jóge lu dul mu joxe li nga xam ne mooy ranson jënd woppam wala rek ñu dóor doqam voilà léegi am na nag ñeneen ñoo xamante ne nii ci prisonniers yi neneen la yonent bi alayhi salaatu salaam doxee ak te loolu gisoon nañ ko ci àttee prisonniers yi ci siira bi leeraloon nañ ko am na ñoo xam ne dañ leen dañ ñoom bañ amul dara nee nañ amuñ luñ demee te seen benn mbokk jël si wu leen yonent bi alayhi salaatu a bind mënoon a jàng mën a dañ leen ngeen di def da ngeen di jàngal ay xale fii ci laalam saan fii ci jullit ñi ndax dañoo bëgg science xam am xam xam-xamu bind ak xam-xamu liir léegi te lool yéen waa Màkka ñi ñu jàpp yéen am nañu ko ci am léegi képp ku amul alal joo joxe jàngalal fii ay xale boo leen jàngalee bañ man léegi nag yow loolu mooy sa liberté am ñoo xamante ne nii yeneen bi alayhi salaatu wassalaam daf leen a jéggal voilà daf leen a jéggal comme sha'ir boobu xamante ne nii après sax dina moom dañ koo moom dafa toog gaa yi ne amul dara boo kenn gaa yi gaa bàyyi ko fa yonent ma lay sa sam daal di koy jéggal mu dem waaye Uhud dinañ ñëw ci ay mbiram Uhud mu ñëw daal di daal di def ay poème yu bon di di xërtal nit ñi ci ñu xeex yonente mi alei saa salaam ba ko yonente mi alei saatu salaam jàppee mu naan ko jéggalaat ma mu ne ko du ma la may ngay la ngay laal sa lex yi di leen di leen kii di leen laa raay naan ndax naa Muhammad ñaari yoon alayhi salaatu wasalaam digal ñu daal di dóor doqam loolu dinañu ko gis insha allahu taala am na gaa yoo xam ne moom mooy ne ñoom dañoo jënd seen liberté am ñoo xamante ne nii dañ leen ne échange échange de prisonniers yi da doon am walaa yu mel noonu yooyu yépp tamit da doon am tamit ci bu bu ngeen ñu joxul seen kii wala bu kay ñëwul kenn du leen jox li nga xamante ne mooy seen prisonniers yi ñu jàpp kon daal ci gàttal mbir mi ñii la dem léegi nag bi nga xam ne noonu la dem nee na ca suba ga Seydina Omar bi ma ne sa sam moom geng ci li Seydina Abu Bakar wax radiyallahu anhu nee na ca suba ga mu ñëw fekk Seydina Abu yonent ma alayhi salaatu wasalaam ak Seydina Siddiq ñu toog di jooy léegi nag ma ne ko ah ma ne leen yaa yonent ma alayhi salaatu wasalaam waa lan moo leen di jooyloo nii wax leen ma li tax ngeen di jooy bu ko defee bu dee mën naa ma jooy bu ma trouver ay rongañ ma jooy comme yéen léegi nag bu dee trouver wu ma ay jooy daal ma jooy jooylu voilà comme li ngeen di jooy yéen ñaar yonent bi alayhi salaatu salaam ne parce que li dañu may jooy ndax dañ leen dañ maa gaaral seen mbugal mooy ndax li nga xam ne moom leen bu waxoon ci wàllu jël rançon ci ñii mooy jël ci ñoom alal te bañoon leen a raaj faat loolu suñu boroom nag dama gaaral seen mbugal loo xam ne moo gën a jege li nga xam ne mooy garab gii fekk garab gu newoon foofale